baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim dalika bi ann allaha lam yaku mugayiran nicmatan ancamaha ala qawm nicmatan ancamaha ala qawmin xatta yugayiruu ma bi anfusihim wa ann allaha samicun calim suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom fukkeelu laaya bi ñett mu ne zaalika boo gisee loolee ne mooy mbugal gi nga xam ne moom laa mbugal gaaya Quraysh keroog ci Badar waaye mbugal ko waa kër Firawna keroog ca na ma leen labalee ak ñi leen fi jiitu woon ci kéefér waa Aad ak ak ñi nga xamante ne mooy waa kër Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam mu ne boo gisee lii mooy wi anna daa fekk ne borom bi tabaaraka wa taala moom lam nekkul masula nekk ta du nekk mukk mughayyiran nekk koo xam ne day soppi ni'matan xéewal goo xamante ne nii anaamaha moom la xéewale ala qawmin ci ay nit yónni leenub yonent xéewal gi gën rëy du soppi xéewal googale di ko fa jële di leen mbugal xattaa lulul ñoom yughayyiru ñu daal di soppi maa bi anfusihim ñu soppi la ne ci seen mbiir moo ñu soppi xéewalu yàlla ga ne ci seen mbiir ñu daal di koy soppi la kéefër ëll yee ñu daal di koy def daal di koy topp daal di koy topp gëm ko daal di sant seen borom tabaaraka wa taala waaye déedéet dañuy soppi xéewalu borom bi daal di koy def ak kéefër ak weddi ba pare ne nag diine gi sax kenn du ci ne duñu ci ne te ku ci ne ñu daal di koy jëflanteeg yéen kon nag mu ngi noonu de wa anna allaha tabarom bi tabaraka wa taala sami'un aji déggaakoon la de alimun aji xamaakoon la waaye nag borom bi nii la xéewal gu mu defal ay jaam ah du leen ko kiiwal du leen ko soppil de hatta yughayyiru ma bi anfusihim lu dul la ñoom ñu sotti nga ñu soppi la nga xamante ne nii moo nekk fa ñoom mooy da leen di defal ay xéewal xoolawaa banu Israil keroog bi leen borom bi tabaraka wa taala di defal man naak salwa di leen ko yónnee ci loo xam ne mais defuñ ci dara ñu toog ñu leen di jox ñoom amul jóg di xëyi naan woo di ragal waaye lee booy dépense déedéet borom bee nga doon wàccee lu ñuy lekk gaa yi jekki ne waaye yaa Muusa comme ni ne ci suuratul Baqara waaye daal sa waay walaay am ñu sa borom daal mu génneel ñu li nga xam ne moom moo jóge ci suuf seeg yooyu daal ñun daal ay benn plan non xam nga nit noonu la mel mooy xéewal borom bi da koy teg ci jàmm moom mu bëgg lu gën a dang-dang quoi naan non c'est la routine non ça bon routine tout le temps la même chose non man nag salwa non non non ñun dañoo bëgg leneen on veut daal yeneen découvrir yeneen chose suñu waroon arrêté mbir yi bàyyi leen ñu dang-dang ay wa dem leen ngeen dang-dang yi mooy nit moo mel noonu mooy moom xamul jàmm bu nee ci jàmm day jàpp ne non jàmm c'est la routine quoi non il nous faut ba léegi nag loolu day tax doo sant nag yow jo jàmm jooju nga ne bala ñoo xam ne lii lu neex la woon ñu ñàkk ko nag définitivement te nag borom di tabaaraka wa yu bari bu la defalee xéewal santoo ko nga nekk fi di weddi ba mu dindi ko xallamaa nii waana mu joxaat la ko moo tax xoolal rek seetal réew yi yow xam nga ne waa Syrie wallahi jàmm dañu amoon moo xam kuñ ne moo leen jiite woon waa Libye gaa yooyu jàmm dañu amoon temps Kadhafi rahimahullah gis nga mooy mais loolu gars yi bu ñu ko mënoon a amaat tey dañ koy jël mais xalaa xoolal rek ni mu demee léegi voilà mooy ñun ñépp ci yem borom bi dalay jox jàmm ngay xool bëtu ñeneen ak ñu lay jay nga nekk fi day jéem a révolte ak naan voilà lii c'est pas comme ça affaire yi demewul nii bés bu ko borom bi xëccee. boo mayul di nga am problème de te nag lu borom bee ñëw di ko soppi lu dul ñoom ñu soppi la ne woon ca ñoom wal iyaadu billah yal nañu borom bi may ñuy man di sant nekk shakur di santaakoon ci li nga xam ne xéewalu boroom yi te bañ a nekk ñi nga xam ne weddi waa koon xéewalu suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne ñoom nag yéeféer yii li tax ñoom lan lañ def ñoom baddaloo ni'matallahi kufra comme la mawlaana ibn Abbaas waxoon ta laay boo gisoon nañ ko mooy alladhiina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daaral bawaar mu ne abu mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne mooy waa Quraysh keroog Badar wala mooy Abu Jahl ñoom baddalu ni'matallahi mu ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ni'matallah mooy xéewalul yàlla bi mu leen defal ñoom au lieu ñu sant ci seen borom topp ko nekk ci diineem di dimbali ko waaye ñu weddi ko di ko xeex mu ne ñooñ kon dañoo weddi li nga xam ne nooy xéewalu yàlla gim leen defal kufran ak weddi ko xaw wa xaw ma qawmahum ñu wàcce dëkkal seeni ñoñ daaral bawaar këru toskare ga muy keroog badar xëcc fa gaaya fexe leen force ñoom wut ba ñu bëgguloon a xeex bëggoon a dëpp ñu fexe bañ xeex daal di leen dëkkaloo jahannama ba faw te mënatu leen faa génne moom ak gaayam fa àndaloon kon mu ne kaddaab yaali firawna gaay yi daal dañoo mel ni ñi nga xam ne ba léegi aadaay waa kër firawna ya firawna ci boppam walladina min qablihim ak ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci kéeféer lan lañ defoon mu ne kaddabu ñoom dinañoo weddi woon bi aayaati rabbihim ci seen laayaay boroom yim leen yónni woon fa ahlaknaahum suñu boroom ne ma daal di leen alak ñoom bi dunubihim ci seen sababu bàkkaar yañ doon def wa aghraqna kantaaw ma daal di labal ala firawna waa kër firawna mooy firawna ci boppam ak njabootam nga àndoon moom ña ko doon jàppale ci mooy yàlla ak ne dañuy dabi seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ca ndox ma wa kullun te ñoom ñi ñépp nag ñiñ fi Firawna ak ay gaayam ak ñi woon ci kéefër ak waa Quraysh ñii ñu faat yi kaanu dañoo nekkoon zaalimiin ay tooñkatu seen boroom lañu ay bokkaalekat lañu woon de mu ne inna sharra daab gis nga nag ñi yées ci ñuy dukkat ci kaw suuf indallahi fa yàlla mooy gis nga nit ñi teg seen tànk ci kaw suuf bàyyi ma yéeg rab yeeg lépp lépp luy teg xattaa xorodom yi yi teg seen tànk ci kaw suuf indallah ñi ci yées fa yàlla mooy alladina kafaru mooy ñi nga xamante ne nii dañoo weddi seen borom muy yéeféer yi fa hum laa yu'minuun ñoom duñu gëm tus ko gëm moo tax ñoom ñoo yées ci kaw suuf moo taxoon mu waxoon te suuratul bayyina ne gaa yooyu ñoom sharrul bariya ñoo yées ci li nga xamante ne ñooy mbindeef yi mu ne alladina te gaa yooyu mooy ñi nga xamante ne nii ñoom bokk nañ ci gaa yi nga xam ne ñoo yées ci dawaab yi ñooñ alladina mooy ñi nga xamante ne ni aata minhum ñoom de am nga ak ñoom ay accord minhum ca ñoom am ak ñoom ay pacte summa ginnaaw gi yanquduna ahdahum ginnaaw gi ñu daal di firi fecc li nga xam ne mooy kóllëre ga nga amoon accord ya amoon poñ ya amoon ak ñoom fii kulli marratin ci saa su ne mooy daal ñoom saa boo amee ñoom accord rek ñu daal di lay trahir après wa hum la yattaqun te ñoom duñu gëm dara lii nag boroom xam-xam yu bare dañ ne ñii moom yahuud yi la ndax Makka temps yooyu ñoom nekku ñoon di am ay accord temps Abu Jahl moo amuloon ay accord ah ay yonent bi non ñii yahuud yi la mooy ne keroog moo tax Euh, bi nga xam ne nii Badar ci la am du ci la waaja kaccoor bu mag bi Ka'b ibn ashraf ci la mere woon yow kaccooru yahud bu mag bi ne woon <laughs> Medina mer dem ci waa Quraysh naan leen nag di leen jaale quoi ne dégg naa li leen dal metti nañu lool ba fa borom bi daal léegi nag ci la Abu Sufyan ne ko woon euh, yow Kaabu léegi déglu ma yow yéen da ngeen a nekk ñoo xamante ne nii mooy ñu def benn délégation quoi ngir son ñu jul ñoom yéefar yi ñu jël ko Quraysh jël seen revanche waaye indaale leen seen i condoléances seen i seen i ne metti nañ leen dal léegi nag ci la ko waxoon ne waaye man dama lee laaj Abu Sufyaan yow Kaabu yéen yéen waat yen ay ahlu kitaab ngeen mooy borom bi joxoon na leen téere léegi nag dañ lay laaj bala ngeen ñu wax dara waa nangu nañ condoléances yi jërë ngeen jëf d'accord nañu yooyu xayru nam diinu Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais ñun Kaab ñun suñu diine mooy lii ñu nekk waa Quraysh di nandal ujaaj yi di taxawu bénéegu yàlla bi loolu la tuddal Kaab mais Kaab xam na ne gars yi ay ay politique Kaaba gii mu ñëw mu ngi nii fekk fa ay xërëm yu ne mu ne est-ce que ñun lii ñu nekk moo gën wala bokk li soobu soobin tëralin wii nga xam ne moom la fi Seydina Muhammad mi indi alayhi salaatu wassalaam Kaab ne ko mais yéen diinukum haqqan ñoo yéen seen diinu moo gën foofu suñu borom moom la doon wax te suuratul Euh, suuratul euh, euh, Maïda Maïda wala non non non Maïda wala ka nisaa yi voilà suuratul nisaa yi di wax ne gaa yi mooy ñi nga xamante ne ni ñoom dañuy wax seen i seen mbokk yi ci yéeféer yi naan leen ndax kan woo gëm ñu naan ñu ne leen ñoom ñoom seen diine ñoo gën quoi alam tara ilal ladina waaw <laughs> ah uutu dañ leen a jox nasiban ab terminal kitaab yi ñuy gëm al jibt wa ba pare di wax seen bokk yi naan leen yéeféer yi comme ñoom. naan leen haula yahda min alladhina amanu sabila yéen a gën a yoon yéen a leen gën a juboo yoon kon nag loolu la mooy yée ñooñu ñu ne ñoom lay wax nii nga xam ne kóllëre ga kañ amoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bu bu xare amee yépp ñu daal leen jàppale wala ñu neutre ci ñoom di xare bi amee ba pare ñu rocceeku ca gannaaw daal di dem naan dañuy jaale waa Quraysh ba pare nag di di leen ñaax ngir ñu yow fayu nag voilà fayu leen ndax lii nag quand même Quraysh yéen ñi ngeen doon première puissance ci arab yi di xoolee ñii daal di leen dooma doy def leen dara ah sinon seen image day yàqu <coughs> moom la suñu borom nañ gaa yooyu na ñoo yées mu façon yahuud yii nga xam ne ñoo yées ci kaw suuf kon nag mbir maa ngi noonu la de mu ne nag wanhum yàllaa yattaqun te ñoom duñu ragal dara ragaluñ seen borom mu ne fa imma tasqafannahum fil xar mu ne nag boo leen jekkoo ñoom yéefér yi noonu borom bii daal di leen jekku trouver leen fil bi ci toolu xare fa sharrif bihim man xalfahum mooy na ngeen leen faat faat goo xamante ne nii gu taratar la mooy nga daal di leen faat ci ñoom faat gu tar te jéggi dayo bu ko defee man xal xalfahum ñi nekk seen gannaaw mooy ña mel ni ñoom te doon xalaat ñu mel ni ñoom wala ña jotul a ñëw ci ñoom wala di waajal ay pexe contre l'islam dina tax ñu xalaataat bu baax bala ñuy xalaataat di xarit yonent bi alayhi salaatu wassalaam la'allahum yadhakkarun bu ko defee dinañu waaru lool na ñu waaru ndax ñoom bëggal lañ xam xamuñu dara lu dul la am affaire u jaaseeg loolu lañu xam kanta ay wax fii mooy dañ laa jekkoogul mais buñ amee doole fële la ñuy sànni affaire kon suñu borom ne way ma taxaafan mu ne nag bu dee nag lii du taxaafan na mooy da ragal kese mooy bu dee daf laa leer min qawmin ci nit xiyaanatan ak trahison boo xam ne moom lañ la defal suñu borom wan la indice wan la preuve yi wan dañ lay waaja trahir malgré amoon nga ñoom ay poñ fan bi nii na yimaana sawa li nga mooy da nga sànni accord boo bële te yëgal leen ko xamal leen ko walla ne leen yéen amatumaa yéen benn accord parce que yëg naa ne da ngeen may trahir te preuve yi am naa ko inna allah dëgg-dëgg borom bi laa yuhibbu moom de bokk soppul te bëggul alxaa'iniina ñi nga xam ne ñooy trahir kat yi borom bi bëggul ñoo ñële mu ne walaa yaxsabanna ta bu leen yaakaar mu ko alladiina kafaru gis nga gaay yi yéeféer yii nii nekk ci kaw suuf di balballu di am ay alal ak lu ne di def lu ne di balballu jàpp nañu moom mbir yi di buuma ko bumu dépp di comme ñu koy waxe ñoom